baada acuudu billahi min alsheytaani alrajim wa id axada allahu mithaaqa annabiyiina lamaa aataytukum min kitaabin wa xikmatin tumma jaakum rasulun musaddiqun limaa maakum latuminunna bihi walatansurunnahu qaala aqrartum wa axadtum calaa daalikum isrii qaaluu aqrarnaa qaala fashhaduu wa ana maakum min alshaahidiin suñu boroom tabaaraka wa taala ni wax ci laayaab juróom-ñett fukk bi ak benn bii nag laaya bu rëy a rëy ngi junjoon nañ ko ci jataay yee ñu génn walillaahi alhamdu walminna mu ne way fàttalekul yow seydinaa muhammad alayhi salaatu wassalaam axada bi nga xamante ne ci la jël allahu boroom bi tabaaraka wa taala miithaaqan nabiyiin kóllëreek yonent yi alayhimu salaatu wassalaam daal di jël pacte ci ñoom lan la jël ci ñoom ñeleen leen lama aataytukum kene saa bu leen dikkalee mooy bu ngeen demee maa ngi leen di bu maa ngi leen di missionné nag ngi leen yónni ñi nga xamante ne ñooy seen ja ñooy ñi nga xamante ne ñooy jaam yi de léegi nag saa boo xamante ne nii nag mooy dañ laa dikkal buñ la dikkalee lama aataytukum min kitaab lama aataytukum bu dee ne dikkal na leen de min kitaabin lama aataytukum bu ma leen joxee mooy jox leen li nga xamante ne nii mooy téere wa xikma ak xam-xam ba nga xam ne mooy tukkee ca téere ba joy li ma leen di jox yónni leen ci jaam yi bu ma leen yónnee ngeen nekk ca seen mission ya summa gannaaw ga jaakum mu dikkal leen fekk yéen a ngi dund rasulun sama benn ndaw boo xamante ne nii alayhi salaatu wassalaam moom musaddiqun moom bu ñëwee ñëwul weddi li ngeen fi indi woon ne ndax manu la nekk ndax kon ñépp ci mishkaatun waahida man borom bi tabaaraka wa taala la lépp tukkee musaddiqun moom yonent boobale alayhi salaatu wassalaam ñëw di dëggal li ma maakum li nga xam ne moo ànd ak yéen mooy li ma leen jox ci li nga xam ne mooy ci téere yooyu yépp ñu ñëw di leen dëggal la tu'minun nabi mu kooku war naa jël naa ci pacte yéen këne bu boobaa di ko gëm de bii di ngeen ko gëm wala tansurun na te dingeen ngeen bàyyi li ngeen doon def jàppale ko moom moo mële qaala léegi nag yonent bu nekk ba ko borom bi tabaaraka wa taala jëlee lii pacte mu ne ko aqrartum daal di leen wax borom bi ne leen mooy borom bi ci boppam moo wax yonent yépp alayhimu salaatu wassalaam ne leen aqrartum moo ndax saxal ngeen lii ma leen wax waxastum ngeen jël ala dalikum isri ci lii ma leen wax ne yonent boo bële bu leen fekkee ci seen mission yi yi nga xam ne moom ngeen di dox na ngeen jël patt këne di ngeen ko gëm lépp lu mu indi même bu dee wuute na ak seen charia yi te tamit di ngeen ko jàppale voilà léegi nag ndax ndax saxal ngeen lool te jël ngeen ala dalikum isri ngeen jël ci lii sama patt bu dëgër xaalu malaaka saha alay kii ma yonent yépp alayhim salaatu wassalaam waxandoo d'une seule voix ci benn kàddu ne aqrar na ne boroom bi tabaaraka wa taala ñun de saxal nañ lool qaala suñu borom ne fashhadu kon nag seede leen wa ana taman seen borom maakum maa ngi ànd ñi mina shaahidin di seede lii nga xamante ne moom ngeen wax lii nag yonent boobu du kenn ku dul sayyidina rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam muy sayyidina muhammad ibn abdillah Euh, moomu mooy ki nga xamante ne nii sallallahu alayhi wa sallam moo yonent boo bëre moo taxoon mu waxoon ci xadiisam bu siiw bi ba nga xamante ne ci la gis kenn ci saxaaba yi radiyallahu taala anhum wa ardaahum doon yor tawraat di jàng ba mu wax ko ci lam ko koy wax ne ko law kaana Muusa hayya ne ko gis nga Seydina Muusa ibn imran ala nabiyina wa alayhi afdalu salatu wassalaam bu nekkoon doon dund laa yas laa yasaahu illa an yattabi'ani dara du moom dara du yaatu ci moom dudul mu topp lii la doon dund muy di nga xamante ne moom mooy sangu huwa sayyidul mursalin wallah moom mooy sangu bi nga xam ne ñooy yonente yi borom bi tabaraka wa taala moo tax ke bu wi nee képp keneen sariyaab keneen ku mu man di doon day làqu loolu moo tax bi mu ñëwee moom dafa effacé yi nga xamante ne sariya yi fi newul woon yenn yi nga xam ne am na yu fa newoon yoo xam ne borom bi tabaraka wa taala daf koo saxal ci suñu sariya bii moom lañ naan shar'u man kaana qablana comme li nga xam ne noonu ñi yëngu ci wàllu usul ak yooyu ñoom xam nañ loolu sariya ñi nga xam ne ñoo ñu jiitu loolu du mën a dox lu dul suñu sharia bii daf koo saxal muy shariatu sayyidina rasulillah muhammad ibn kon affaire baa ngi noonu le mu ne nag fa mu waxee lii saxaaba yi woon yonent wax lii jël ci ñoom pacte bii waaye loolu mooy dafa jël ñi gën a màgg ci ñi nga xam ne ñoo gën li borom bi bind ñoom la jox loolu ngir ñépp pën léegi nag ñoom seen loolu pacte boobu ci la ñépp duggaale mooy yahuud yi dëgg dëgg bu doon ne moom li doon wax naan daa topp Seydina Muusaa dëgg la ci moom doonu loon man lu dul nekk jullit bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam topp si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu kese a man naka noonu nasaraan yi bi moom itam noonu kese la man waaye loolu mooy pacte bi da koo wax ak yonent yi alayhimu salaatu wasalaam ngir mu roogalaat ci ñi ci des ne tamit ñoonu la moo taxit loolu nag bu dee yonent yi lay yàlla tere léegi lan ngay xalaat ci liñ doon wax ci jotaay bii weesu yow ab sëriñ boo xam ne moom moom moom ci sariya yonent bii la ne ci xeet yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak lu mu màgg màgg màgg yéen kooku moom daa am daaraam fee ber ko damu nga xam ne mooy li fi yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee woon loolu mooy wane réeru gaayu mel noonu le nga xamante ne nii ñu jàpp na nag ñu ngi ci dara wa yahsabuuna annahum ala shay dëkk ne ci tus ñu jàpp na ñu ngi ci dara alors que ci dara loolu bu dee ne yonent yi la wax que bu fi sama yonent boobu ñëwee dab leen fekk leen ci li ngeen di def jël leen pacte de di ngeen ko gëm te di ngeen ko jàppale lan ngay xalaat ñi nga xam ne moom xaaju ñoo jege dara jaay yonent xamuñu ko sax voilà parce que lépp gis nga bu la raw rek mooy ne da nga da ngay muur daanaka yow liñ ci mën a wax ay ay si kese nga ci am dëgg-dëgg lan mooy nubu wa ku ko doonul xamoo ak kooku lu mu màgg màgg màgg lum la ci wax wax wax wax ki ko doon mais day day xam ne waa yi bon mu ngi am na daal mooy ay aperçu waaw lay wax waaye dëgg-dëgg xamu ko voilà léegi nan nga may waxe koo xam ne ak foofu la tollu moom moom ñu war koo topp bàyyi fi yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ñu waroon ne mu wax yonent yi nag alayhimu salaatu wassalaam waaye seen xeet yi ak rawatina ñun suñu xeet kon ci ginnaaw faman tawalla képp koo xam ne nag dafa dummóoyu bi la yonent boobu alayhi salaatu wasalaam di këlee nga dummóoyu li nga xam ne moom nga jëloon pacte ak sa borom banda daalika ginnaawu pacte bii fa ulaayika gaa yoo yele humul faasiquuna ñooy ñi nga xam ne ñoo génn ak topp ne afa gayra diinillahi yaboon mu ne waa gaa yi ñoom muy yahudi rawatina ñoom waa ñoom afa ghayra diinillah waa ñoom xanaa ñoom ñoom daal leneen loo xam ne lu wutee tëralinu yàlla suuba wii nga xamante ne dundin wii nga xam ne moom la teg muy lislaam muy diineen ji waa ñoom yabxuuna moom la ñuy sàkku ama di sàkku leneen lu wuteeg li nga xamante ne duunay borom bi tabaraka wa taala wala huuta borom di de moom aslama moom de la la la wommatu ñeel ko man fi samawati mbooleem li nekk ci asamaan yi wal ardi mbooleem li nekk ci suuf yi tawaan bu neex leen wakkarhan ak mu naqari leen ndax am na yoo xamante nii façon yéefér yi ñoom même boo xamante ne dañuy weddi seen borom seen yaram yeeg seen yooyu ñoom ñu deñ di sujootal di toroxlul seen borom mu neex leen ak mu naqari leen wa ilayhi ta ji moom yurja'una ci lañuy dellu ñoom ña ñu boroom tabaraka wa taala mu ne qul waxal amanna yow rasulullah sallallahu alayhi wa sallam waxal yahuud yi rawatina ñoom ñi nga xam ne ñooy ñëw ak tamit chrétien wu najraan yi muy waa nasaraan yi jóge ci waa najraan wax leen ne ñun de amanna ñu de gëm nañu billaahi ci borom bi tabaaraka wa taala wa ma alayna waaye wax leen ne ñun gëm nañ li nga xam ne moom lañ wàcc ci ñun muy alquran wa ma ala ibrahim waaye gëm nañ li nga xamante ne nii moom lañ wàcce woon ci seydinaa ibrahim ci ay njàngale ki suxuf ak yoo yële lépp lu borom bi wàcce woon ci moom moom daal nañ koy gëm alayhi salaatu wassalaam waaye li nga xam ne moom lañ wàcce woon wa ismaila ak lépp loo xam ne moom lañu wàcce woon ci seydinaa ismail wa isxaq waaye it gëm nañ li nga xamante ne nii moom lañu wàcce woon ci seydinaa isxaq wa yaquub ak seydinaa yaquub wal asbaat alhamdulillah wal asbaat yi ak ñoom seen <coughs> sëtu seydinaa yaqub yi alayhim salaatu wassalaam ñépp ñoo xam ne borom bi li mu wàcc ci ñoom moom de gëm nañ ko wama utiya muusa waaye gëm nañ li nga xam ne moom lañ joxoon seydinaa muusa wa isa ak seydinaa isa wan nabiyuuna min rabbihim ak mboolem yonent yi nga xam ne lépp luñ leen jox wàcce ko ci ñoom mu tukkee ci seen borom ñoom ñooñu nga xam ne ñoom ci seen bopp ci seen borom lañ tukkee lépp gëm nañu ko alayhimu salaatu wassalaam laa nu farriqu ñun nag nekkuñu fi en tant que jullit ñëwuñu fi ngir nekk taalibe yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di tàqale duñu tàqali de bayna ahadin diggante kenn minhum seen diggante ñoom di nekk yonent kenn du nekkee moo ko gën a nekk kii déedéet ñoo ñoom ñépp ay yonent yi yàlla la alayhimu salaatu wassalaam kanta ay daraja ëppale nañ ko walla am na tax yonent suñu boroom a ko wax ci suuratul baqara comme niñ koy gisee tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd mu ne yonente yangoongale ah, ñoon dañoo gënale leen li ci ñeneen ñi loolu am na waaye ñëw bëgg a gënale kenn ba dàq ñeneen ñi këne wala diw du yonent te muy yonentab yàlla loolu mooy mooy li nga xam ne ak kéefér la voilà waliyasu billah kon nag mu ne laa nufarriqu mun de duñu taqale bayna ahadin diggante kenn minhum ci ñoom wa nahnu lahu muslimun te ñun borom bi leen yónni képp moom la ñuy wommatul wommatuluñ benn yonent jaamu wuñu ko de jaamu wuñu ko suñu boroom la ñuy jaamu moom ni nga xam ne azza wa jall mu ne wa man képp nag koo xam ne danga fee bàyyi leneen xam nga waxoon na waa yahuud yi ak yi chrétiens yu najraan yi waaye waa addina beeg ate yépp afa ghayra diinillahi yabghun waa ñoom leneen lu dul diine yàlla ji moom daal tëralin wi dundin wi mu leen tegal moom daal leneen la ñuy sàkku feneen nga gis ñoo xam ne xamuñu seen bopp ne ay di sàkku yeneen tëralin yoo xamante ne ay nit a leen ko xalaatal ñu ne lii mooy li jub moo ànd ak doomu aadama wal iyaadu billah suñu borom nag yëgal leen ne wa man yabtaghi képp koo xam ne dafa sàkku ghayral islaam yi ut ko feneen fu dul lislaam diinan di fa ut dundin woo xam ne mooy mode de vie li nga xam ne mooy diine mooy doxalin ci kaw suuf falan yuqbala min kooku moom duñu ko nangul